wala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñ jotaay bi ñu génn bi cawnillahi ngi woon ci xajjatul wadaa ba léegi di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma zilna wa naxnu bi minan fi yowmi naxr yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di xutba nit ñi gisoon nañu masalaam waa ban jamono la am est-ce que duhaa la ko defoon mooy après ram yu jamratul aqaba la xutba moom yonent bi sallallahu boo bi muy xutba xutba bi daa xew fekk bi muy xew moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam na Màkka mooy def na tawaaful ifaada mooy après zawalu shams la mooy après dhuhr gisoon nañu ko ne ku mel ne al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi première kii bi la d'accord te loolu loo indi ci téereem bi azad zadul maad fi hadi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko ëndee ne après bi nga xam ne ci la ram yu jamra yi ci la ñëw daal di koy def xutba ba pare door a dem thumma nsarafa ilal manxar bi Mina après ci la door a dem fa nga xam ne fa lay loje euh, yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la minaaj yi bi mu fi newee dafa wàcc saxaaba yi ku nekk am foone mooy daf leen a wàcce foo xam ne ñii nekk côté bii ñii nekk côté bii comme ni nga xamante ne nii loolu foog naa tudduñu ko woon loolu Euh, loolu tudduñu ko tudduñu non tudduñu woon loolu parce dafa wàcce lamsaar yi non muhaajiruna yi wax leen ñu nekk benn boor mu wax ñi nga xam ne ñooy lamsaar yi ñu nekk benn boor waaw noon la def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wàcce leen seeni wàcc waay ku nekk mu am foo xam ne falal wax nga dal Euh, moo tax loolu moo tax am ci ruwaat yi ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ne keroog yeneen ci ban lay saab saab bi muy xutba buur yàlla dafa ubbi suñu nopp yi dinañ gis riwaaye yooyu dinañ ko dinañu ko dinañu gis riwaaye yooyu insha allah waaw da dafa ubbi suñu nopp yi ba ñenn ñi ca seen tànt ya lañ nekk di dégg xutbaay yonent bi sallallahu alayhi wa waaw léegi nag kon ginnaaw lii ñu dem comme ni ñu ko dige woon ci sulbul mawdu' muy ci biir nettali bi dëgg-dëgg muy ana xutba bi lan la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax dañ naan al imaamu ah al Buxaari rahmatullah alayhi dafa solo ci bunt biñ la waxoon ci kitaabul xaj kitaabul yee mooy bunt bi nga xam ne mooy buntu mooy téereb aj bi ci baabul xutbati ayyaama mina baabu buntu alxutbati xutba ayaamu minaa bésu minaa yi premier xadiis mu indi xadiisu mawlaana bnu abbaas al imaam ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma après mu daal di ci teg xadiisu naa abu bakra moo tax tey insha allahu taala j'espère que je pense que euh, dinañu ñaari yi moom bu ñu ko amee tey mooy alhamdulillah waaw mooy dañuy yokk alhamdulillah tout le temps waaye dañuy gën yokk cant waaw bu ñu ko amee tey wax naa la waxoon nañ la ci jataay bii weesu ni muy demee que ne affaire yi euh, wuute na xutba Urana biñ defoon biñ gisoon parce que boobu al imaamu Muslim moo ko soloo ci loo xam ne du mooy ni mu déroulé affaire bi waaye fii nag dafa wuteeg loolu kon al imaamu albuxaari ci kitaabul xajji baabul xutbati ayyaamu mina mu ne xaddatanaa ali ibn abdillah mu ne xaddatanaa nettali nañu ali ibn abdillah muy ali ibn abdillah ibn jaafar ibn najiix ibn bakr ibn saadin as-saadi mawlaahum mooy kan moom lañ gën a xame ci ali ibn al-madini moom moomu mooy mooy bu mag bi moom al imaam albuxaariyu raxmatullaahi aleyhi muy seydina ali ibn almadini tuddoon nañ ko ci ban jataay jataay bii ñu bi ko jiitu woon bi nga xamante nii ci lañuy wax li imaamu muslim ibnul xajjaaj bi nga xam ne ci lañuy wax ci tadliisu seydina abu zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus raxmatullaahi ci tadliisam ñu doon leeral ana lan mooy tadliis ak est dañuy nangu ko xamante ne nii bu almudallis bu idaa kaana thiqa idaa rawaa bi anwaan bu deene li mu soloo dafa am ay expression yu xawa ambigu ci an walla an est loolu dañ koy d'accordam déet waxoon nañ la ko mel ni al imaam ali ibnu almadini mooy moom mi mooy ali ibn abdillah ak al imaamu albuxaariyu raxmatullahi alayhi di taalibeen bu mag bi ak ñi nga xamante ne mooy muxaqiquuna min ahli alxadiis raxmatullahi ala aljamici ñoom dañoo jàpp ne contrairement ak li al imaamu muslim ibnu alxajjaaji alqushayriyu annaysaaburiyu raxmatullahi alayhi wax ne mbir mi mooy affaire bi nekkul na rek possibilité mooy ñaar ñoo xam ne ay siqa lañ ñu ne rek comme que ñoom muhaasara am na muy ñoo jamonoonteel te tamit ñoo bokk époque te possibilité ñu daje am na taxamawuñ leen tadlis kon bu kenn ki nee an diw rek dañuy jàpp nelool lool jokkaloona ku mel ni al imaamu ali ibn madini mi ak taalibeem bu mag boobu daa muhammadu ibn ismail al-Buxaari raxmatullaahi ala al-jamii ñu ne woon déedéet il faut ñu assuré wu mooy lool rekk du doy il faut ñu boole ci beneen condition mooy ñu daldi daal ñu daldi xam ne minimum moom dégg na ci moom benn yoon jëm kaw bu dee ne dégg na ci moom lu gën néew benn yoon jëm kaw kooku bu waxateen te moom du mudallis dañuy jàpp ne loolu lu jokkaloo la waxoon nañ la loolu nag moo tax li ala saxiix wal imaam albuxaari raxmatullahi alayhi gëna féete kaw saxiixu alimaamu muslim ibn alxajjaaj raxmatullahi ala aljamic kon kooku mooy seydina ali ibn almadini moom la ko jële kon mu ne xaddatanaa nettali nañu ali ibn abdillah di ali di doomi abdillah qaala mu ne xaddatanii nettali nañu ya mu ne nettali nama yaxya ibn saciid mu yaxya ibn saciid ibn farrux alqatfaan abu said altamimi albasri alahwal moom lañu xam ne mooy ci gi nga xam ne mooy yaxya ibn said alqatfaan ne woon sëriñ ñoom ñi ak ñoom alimaamu ahmad ak ñoom alimaamu isxaaq ibn rahawiya raxmatullahi ala aljamic qaala moom yaxya ibn said mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu fudayl ibn gazwaan mu ne ki nettali mooy fudayl di doomi gazwaan ibn jarir ad-dabbi mawlaahum di abulfadl al-kuufi tàkkamtalam ne woon abulfadl raxmatullahi alayhi mu ne moo ñu nettali qaala moom fudayl ibn ghazwaan mu ne xaddatanaa nettali nañu ikrima muy ikrima al-qurashi al-haashimi abu abdillah ne woon mawla ibn abdillah ibn abbaas raxmatullahi ala al-jamii moom nga xamante ne nii kaana nam nañu ne mu ci minal maghrib ci berbeer yi jóge woon ci maghrib falak fala jóge woon moom Ikrima moom nga xam ne mu ne woon mawla ibn Abbaas an ibn Abbaas mu jële ci njaatigéem jële ci sangam di mawlaana ibn Abbaas di Abdullah ibn Abbaas ibn Abdil Haashim ibn Abdi Manaaf al-Qurashiyu al-Haashimiyu al-Bahru mooy al-Habru xabrul umma wa tarjumaanul qur'aani abul abbaas abdullah ibn abbaas radiyallahu anhuma yàlla buur yàlla kontaan ci moom ak baayam mu ne lii la al imaamu al buxaari yandi al imaam at-tirmidi soloo na ko ak sëriñu al imaamu al buxaari di al seydina al imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal al imaam kon ñu ngi ci xutba bi ibnu abbas mu ne mu ne xataba nnaas mu ne anna rasulallah mawlaana ibnu abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla li de sallallahu alayhi wa dafa xutba nit ñi kañ yawma nahri fa qaal yépp lañ la waxoon ne lii day wone ne dafa xutba ñii ñépp ne xutba la naka nga mën a taxawee ne xutbawul <laughs> du xutba doon jàngale kese déedéet xutba allah xam xamrul umma fóorewu xeet wi hmm? mawlaanam no abbas al bahru géej gi ne yonent bi alayhi salaam xutba na naka nga mën a ñëwee ne ko non non c'est qu'affaire bi du xutba quoi ah zanna zannun aji foog moo yaakaar ne xutba la dake da doon loolu man da ne comme ni ko waxe woon xataba anna rasulallahi kuene yonent bi sallallahu alayhi xataba naasa dafa xutba nit ñi waaw yawma nahri am na lu ñu wu ñu ko mooy keneen am na ñoo xam ne moo ngeen baal ma ah, sama xelam ciy door a dem daa am lu ma commencé doon wax après ma bàyyi mooy liñ gis bi ñuy récapituler xam nga tout le temps noonu la bala ngay tàmbali nga récapituler mooy nga xaw a résumer waat li ñu gisoon bii weesu waaw bu ko defee ñu ñi xam ne fii lañ yemoon ah ñu door a continuer mooy ñi ne yonent affaire bi bon avant tisbaar la woon. mina avant tisbaar comme al imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi hein te ñooñu waxoon nañ la liy dëgëral seen wax ak beneen wax bu ne après zuhru la mooy après zawalu shams te moom la mooy bi jógee Makka te la ko mel ni al imaam al xaafid rahmatullah alayhi wax ak ñoom al imaam an-Nawawi waxam yu mujj ji loolu la loolu nga gis ne loolu la dëgëral ñu ne la woon nag affaire bi daal ñaari yii yépp mën naa nekk quoi lu ci nekk c'est possible na nag leer na. mooy moom de c'est sûr que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam am na lu mu waxoon ginnaaw bi mu sànnee ramyatul euh, jamra jamratul aqaba dem am na lu mu fa wax ba saxaabiya boobu daal di koy takk wax ko nettali ko waaw loolu moom leer na waaw <laughs> waaye it am na loo xam ne lu mu wax ci ngoon gi après ba mu jógee Makka comme ni ko al imaam al xaafis na xajar leeraloon moo tax sax mbir mi. daanaka sax danga naan moo tax ñu ne la woon képp ku ne ñaari yi dafa def boobu defaat bii loolu waxoon nañ la qawlun muttaja léegi nag voilà loolu lañ commencé woon di wax après ñu ba ko léegi nag nañ ñëwaat ci suñu xadiis bi wa léegi ci kitaabul xajji ci saxiixu al imaamu buxaari baabul xutbati ayaama mina baabul xutbati buntub xutba ayaama mina kon mawlaana ibn abbaas mu ne anna rasuulallah këne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wasallam xataban naasa dafa sermoni nit ñi xutbaal nit ñi yawma naxri bés bi nga xam ne moom lañuy loj géléem yi fa qaala mu ne mooy bésub tabaski kon xutba baa ngook yaa ayyuhan naas mu ne yaa ayyuhan naas éeyéen eh, nit ñi éeyéen eh, nit ñi ayyu yawmin haadaa waxoon nañ la nag xutba yi bul jàpp ne yonent mi alayhi salaatu day ñëw rek commencé na ay ayyuhan naas xutba dafa am loo xam ne ay regle de xutba waaw moo tax boo demee ci fuqaha yi rahmatullahi alayhim ñu naan la xutba dafa am yoo xam ne manu la ñàkk ci xutba te loolu waxoon nañ ko gisoon nañ ko ci siira bi këne dafa am yoo xam ne comme ay ay sant buur yàlla kañ ko bàkk ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy li nga xam ne moom xutba moom daje am waaw waaw mooy ma manoo ñëw àjjuma nga taxaw ñu ne imam bee ngi ñu nodd ba pare ay wëgga dugg si ñu nodd après nga taxaw ne bon camarade Mes chers compatriotes sénégalaises sénégalais wala muy Pikine nga ne pikinoise pikinois vous savez que nous traversons des périodes difficiles dañ naan la hé arrête halte looy wax ni yow xanaa yow ci école politicien yi nga génne déedéet lii xutba la tudd du du du loolu arrête arrête ngay mel ni sax ku ci jóge ci côté gauche bi waa PS naan camarade camarade non non non non xutba bakkal borom bi subhaanahu waaw kañ ko julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw te xutba alquran yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon def déggoo ndaw si ne man de suuratul qaaf ci yonent bi alayhi salaatu salaam laa ko mokkale parce que lu mu ko doon xutba lu bari ci ci lu mu ko doon wax lu bari ci bu doon xutba ci kaw minbar bi xam nga loolu ça ça paraît bizarre maintenant <laughs> mooy lu tomoranke <laughs> ah waaw ñëw suuratul qaaf qaaf wal qur'aanil majiid waaw mu ne man de foofu laa ko mokkale ci kaw minbar bi yonent bi alayhi salaatu salaam de lim ci doon wax lim ko doon wax lu baree taxoon ma mokkal ko allahu akbar waaw mais nekk fi di ñu ay po ay poème ak am na ñoo xam ne jàpp nañ ne seen ba balaa neex rek foo jaar ñu ñambaas ci ay poème ay shi'rul arabi yi ak tamit shi'r yoo xam ne nee nañ gaay ay xikam la ñuy wax man nga fee indi lu ëpp xikma alquran ak waxu yonent bi sallallahu loolu mën nga koo gis waxal ak mais foo jaar am na ñoo xam ne ñu daanele ko ay poème nag waaw moom daal noo jaar poème dina ci am shi'r ak neexoon place bi ñu jox shi'ar gi ñu jox ko alquran ci xutba yi waaw <laughs> waaw kon nag mu ne yaa ayyuhan naas mooy ne ba'da alhamdu wa thanaa wa salaatu ala nafsihi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa waaw mooy ginnaaw cant yàlla bàkk ko ak julli ci boppam amma ba'du <laughs> voilà loolu wax nañ la même boo ko gisul ci kii yi loolu yonent ma lay saar saar noonu la doon mu ne yaa ayyuhan ee yéen nit ñi ayyu yawmin hada mu laaj ayyu yawmin hada mais bés bii mooy ban bés qaalu ñu ngi ci riwaaya imaam ibnu abbaas xoolal xoolal riwaaya ibn mawlaana ibn Abbaas bi ak riwaaya ñuy gis bu Abu Bakra bi ni muy wutee tuuti quelque wute yoo xamante ne man naa tax nga ne ah ah ah ah ah, ah, ah, ah. non seen hadith yi dafa am dafa am kii quoi dañu mbëkkante quoi mooy ne hadith yi nii dañoo mbëkkante dañoo am contradiction dañoo am contradiction léegi hein mu ne yonent bi alei saatu salaam dane ayyu jam eh, eh, eh, ayyu yawmin hada dafa laaj ne lii mooy ban bés lii mooy ban bés xaalu ñu ne ko baladun xaraam lii de mooy dëkk bu tedd bi mooy alxaramul makki mooy makkatal mukarrama laa uqsimu bi haadhal balad wa anta xillum bi haadhal balad wa waalidin wa maa walad laa uqsimu jarul sax may waat maa ngi waat bi haadhal balad ci dëkk bi mooy ban dëkk mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima waaw xaaloo ñu ne ko baladun xaraam dëkk bu yàlla ñoŋala ngi bu dëkk bu yàlla préserver ngi dëkk bu yàlla ormal mu ngi nii mu ne xaala yonent bi aleyhi salaatu salaam ne fa in fa mu mu teg ci ne bi waxee lool ayu yawmin hada non ayu yawmin la moo tax ma ne balad dafa commencé yaa ayyuhan naas ayu yawmin hada lii mooy ban bés xaalu nee na ñu ne ko yawmun haram lii de mooy bés boo xam ne bu buur yàlla ormal la te mooy bés tabaski nee na yonent bi alayhi salaatu laaj beneen laaj fa ay baladin hada fii ñu nekk mooy ban dëkk xaalu ñu ne ko baladun haram ñu ngi ci al mooy réew moo xam ne mu ñu ormal la xaala mu ne fa ayu shahrin hada moo réew weer wii ñu ne mooy wan weer weer wii ñu nekk weer wii ñu nekk mooy ban weer ñu ne ko shahrun haram ñu ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de mooy shahrun haram ñu ngi ci weer woo xamante ne weer la woo xamante ne nii mooy weer la woo xam ne wu ñu ormaal la allahu akbar allahu akbar ku ko ormaal rabbu samawati wal ard wa rabbu ma baynahuma voilà ki ko ormaal mooy boroom asamaan ak suuf waaw boroom asamaan ak suuf mooy ki nga xam ne moo ormaal bés bi Allahu akbar Allahu akbar léegi nag e, dinañ ñëw côté bii buñ ñëwee ci xadiisu Seydina Abu Bakra bi hein dinañ ci ñëw xam nga fii jàppal benn affaire jàppal lu am solo Mawlaana Ibn Abbaas nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu laajtee dañ koo tontu waaw bi mu laajtee ne ayu baladin haadi haada ayu yawmin haada ayu baladin haada ayu shahrin haada saxaaba yi radiyallahu anhu dañ koo tontu ah du mu ngi noonu léegi nag après dinañ ñëw ci xadiisu seydina abu bakra waaw waaw dinañ ñëw foofu léegi Euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam commencé xutba bi mu ne fa inna dimaakum wa amwaalakum wa a'raadakum aleykum xaraam ka xormati yawmikum haadaa fii baladikum haadaa fii shahrikum haadaa ka xormati yawmikum haadaa fii baladikum haadaa fii shahrikum haadaa fa acaadahaa miraaran summa rafaca ra'sahu fa qaala allahumma hal ballagtu allahumma hal ballagtu qaala ibnu abbaas radiyallahu anhuma fa walladhi nafsi biyadihi innaha la wasiyatuhu ila ummatihi sallallahu alayhi wa sallam falyuballigh ash-shaahid al-ghaa'ib laa tarji'u ba'dii kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd riqaaba ba'd laa tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd Allah Allah Allah maa akmala wa maa ajmala wa maa arhamahu alayhi salaatu wassalaam mu ne bi mu laajee laaj yooyu laaj yooyu c'était pour lan pour attirer leur attention waaw pour attirer seen attention moo tax mu tàmbalee lool di leen laaj ayu baladin haada wa ayu shahrin haada wa ay ayu yawmin haada loolu dafa pour attirer seen attention ngir ñu xam ne lii mu leen nar a wax solo nga ëpp na dayo ëpp na xelu nit te lu am solo ngi mu leen bëgg a wax loo xam ne jàpp leen ko waaw loo xamante ne nii lu ngeen war a la te jàpp ko waaw akbar moo tax mu utiliser yooyu moom sallallahu alayhi wa sallam mu utiliser waxin woowu waaw mu utiliser waxin woowu léegi kon bi nga xamante ne nii ci la wax loolu moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne leen inna dimaakum yëg leen na seen deret yi inna dimaakum inna dimaakum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi wa a'raadakum ak seen réputation yi waaw fa inna dima'akum wa amwaalakum wa a'raadakum aleykum xaraam ka xurmati yawmikum haada fi baladikum haada fi shahrikum haada mu ne yëg leen ne seen deret yi seen alal yi ak seen réputation yi xaraam na ci yéen mooy lu buur yàlla ñoŋal la joxul kenn sañ-sañ ngay bëtt di xotti ormay sa mbokk jullit moo xam ci tuur deretam wala ci luubal alalam wala lekk alalam bi bi ghayri tibi nafsi ci loo xam ne neexu ko waaye it amoo droit réputation wam nga yàqu ko yëg leen ne loolu aleykum xaraam lii ci xutbaa bi Seydina biñ gisoon ci euh, bésub bésub Arafat bi leeraloon nañ côté bii ginoon nañ cee taxaw waxoon nañ la ne lu am solo ngi waaw lu ama am solo ngi tekkiwul benn yoon comme li al imaam al qurtubi al imaam abu ahmad al ah, fii Espagne la dëkkoon wax mu ne suaaluhu an althalathati ha wa sukuutuhu ba'da kulli su'aalin minha kaana li istihdaari fuhumihim wa li yaqbaluu alayhi bi kulliyatihim wa li yastash'iruu 'azamata maa yuxbiruhum 'anhu wa lidaalika qaala ba'da haadaa fa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa a'raadakum xaraamun aleykum allahu akbar allah ka xurmati yawmikum haadaa fi baladikum haadaa fi shahrikum haadaa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mu laaj leen laaj yi nga yi mu njëkk a wax ay yawmin hàdha ay shahrin hàdha ay baladin hàdha mu ne boo gisee ñett yooyu te bi mu leen laajee ñu wax mu taxaw laaj taxaw mu ne loolu c'était pour attirer leur attention comme niñ ko waxee sànk ngir ñu jublu seen lépp ñu concentré bàyyi xel ci li nga xam ne moom la leen nar a wax te ñu xam ne yëg ne lu mag dëgg yi la leen nar a wax moo tax ginnaaw gi mu ne fa inna dimaakum ndax lu rëy rëy la taarab yi dañ ko doon foowe waaw dañ ko doon foowe mooy tuur dereetu seen mbokk dañ ko doon foowe dañ ko doon foowe moo taxoon nga gis songaate yi yi ay yaamul arab yi bari dangay toog rek ngeen xëy benn suba dem songi li nga xamante ne nii mooy benn benn gox wala benn village rey ña fa ne jël seeni alal jàpp jigéen ñi dafi jaam jàpp góor ñi dafi jaam ñii ngeen rey ñii ngeen jaay dafi jaam ñii ngeen def leen ay jaam di leen loolu mooy ni dafa dafa simple teguñu ko woon ci dara ñoom daal ko ku ñu amul woon accord nii rek ñoom man nañoo tëb rek génn jour rek yéeg euh, dal sa kaw même accords yi sax bu ñu xamee ne am na intérêt bu ñu am ci yéen wala alal du ngeen yor ñu soxla ko ñu bàyyi ba jekku leen malgré accords yi ngeen am dal seen kaw mooy noonu nga xam ne noonu lañ woyofale woon dereetu nit ñi yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag di leen attirer seen attention ci affaire boobu njëkk leen yëgal benn mbir moo xam ne ñett mbir yoo xam ne ñoom ñoom ñépp a d'accord ci ne lii moom dafa màgg ci ñun te orma gu mag a ci nekk te ñoom ci seen bopp loolu ak ormaam mooy ak nekk loo xam ne c'est c'est c'est son inviolabilité était hein acquise ci ñoom mooy ñoom que lii waruñu koo bëtt xorma gi waruñu ko xëtt loolu ñoom dañ koo xamoon d'abord muy bésu tabaski ah weeru muharram weeru zul qa'da zul hijja te ci ashurul xurum mooy ar dafa bokk ci weer yi nga xam dañ koo xormaal ba ñoom xam nañ ne xeex du fi am ñoom ci seen bopp li ñuy dëng dëng dëng loolu bokk na ci li nga xam ne gardé nañ ko ci seen maam yi te loolu jombul moske ne ci shariatu sayyidina ismail ibnu ibrahim alayhim asalaatu wasalaam ca lañ ko jële woon waaw mooy ne ormat achahrul chahru dul xijja c'était acquis ba moo tax lu ñu mënoon a nar a nit loo leen rayal rayal chahru dul xijja trêve la quatre weer yooyu yonent bi aleyhi salaatu salaam di tudd ci tudd ci xutba bi ci yeneen riwaaye yeneen saxaaba yuñ gis mooy ne trêve la woon mooy ne dafa newoon jamono joo xam ne dañ ciy wéer ngànnaay yi waaw xeex du ci am ak lu la waay mën a def di nga muñ ba weer yi jàll weer yooyu nag bi ci gën a màgg ak ak orma mooy dul xijja ndax ci la ñuy defe ajji te ci la yow yawmu naxri nekk mooy bés bi nga xam ne lañuy sante yàlla di ko lojal ay gëléem di ko rendil ay hadaaya te buur yàlla wax nañu ñun ne innamaa lan yanaala allaha luxumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum allahu akbar yonent suñu boroom wax nañu ne bu leen jàpp ne gis nga tabaski ji ngeen di def la fête des moutons ngeen koy tudde layit layda ladaa selon tubaab ah laydal kabir tabaski yawmu nahri yawmu zabhi ah bés boobu buur yàlla bu leen jàpp ne li ñuy rendi ci kaw suuf ci ay xar ak la ñuy rendi ca Kaaba ak di ko loj ci ay géléema ki xar ak ki naga ki bëy loolu buur yàlla leen nee na lan yanaala allaha luhumuha dimaa'uha waaw buur yàlla gis nga yàpp yu bari yooyu nga xam ne moom ngeen moom ngeen def ngeen rendi yooyu mooy bet yi ngeen di rendi noonu muy gàtt yooyu ni ñuy bari dawal loolu dara du ci àgg ci yàlla buur yàlla loolu dara du ko ci joti wala dima uhaa du deret ju bari ji nga xam ne mooy sotteeku bés boobu lépp ngeen def ko ngeen koy def loolu dara du yàpp moo tax tabaski ak yooyu mbir mi nekkul kan moo ëppale xar hein ngeen teg ko di ci góndiwante ku amul sax bu toll noonu ñépp di ko xool waa ji de mu rusa mu rus nit ñi xam ne am na xar mu koy nëbb ndax jàpp na ne am rayu mu dee rayul mu dee ñépp di ko tooñ ñooñu xam nga ne loolu yàlla taxatut mu faa xara dugg na mooy puukarewante alfaxru wal xuyalaa dugg na mooy puukare woog réeréelu loolu nag buur yàlla leena lañ yanaal allaha luhumuha wala dima'uha jàpp xam leen ne buur yàlla moom nii der bi noon nii yàpp wi nii deret di ngeen tuur bésub tabaski moo xam yeneen bés dara rawatina bésub tabaski bii sax moo tax moom lay wax bii moom sox moom dara du àgg ci moom xam nga lan mooy jote ci buur yàlla lan moo koy jote walakin yanaaluhu taqwa minkum li nga xam ne mooy jote buur yàlla mooy ragal yàlla gi leen pousser ngeen def att boobu de sacrifice boobu ngeen moom loolu la buur yàlla di xaar ci ñun waaye xaarul ci ñun kan moo rey tey xar mi nga xam ne deux million lay jar déedéet buur yàlla xaarul ci ñun lool de rubba kapshin ah qad aghla thamana aw thamana boo xamante ne nii borom buur yàlla nangalu ko dara bariwaana koo xam ne kuy mi mu tabaskee moom la ñépp yi coow coy xarum baay diw mi comme nag wu ndaw te buur yàlla nangalu ko adlan wala sarfa nangalu ko tus ci loolu mu def waaw daal dina ci dóor deux million peut-être cinq millions la ko jële la ko jënde parce que dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom seeni yar xar c'est pour les pour les pour liñ naan les ministres waaw les playboy gars yi nga xam ne ñooy high class bi ñoom la ñuy defal ñoom lañuy yaral xar te ñoom seen xar du dépenser un du dépasser un million minimum ku ko jënd ci loolu ngir loolu buur yàlla bariwaana xar yu mel noonu buur yàlla ku mel noonu moom buur yàlla ko nangu ndax moo ne lan yanaal allah luhumuha wala dima'uha waaw bariwaana xar boroom xaru un million buur yàlla nangulu leen dara boroom rey mu dee ki ngeen naan rey mu dee reyul mu dee la yor buur yàlla nangul ko loo xamante ne nii wallaahi bu ngeen ko xamoon da ngeen koy ñee waaye du ngeen ko ñaawal waaw mooy ne kon arab yi ñoom xamoon nañ bés boobu màggaayam ca boroom bi ak ormaam gi nga xam ne ñoom ñépp a ko d'accordoon xam ne euh, dul hijja min ashurul hurum rawatina bis bi nga xam ne lañuy ñuy màggal di di di ci màggal borom bi di ci di ko ci sant ci acte yi def ci acte aj yi ak tamit liñ koy rendil moo tax mu laaj leen loolu waaw waaye weer wi ayu shahrin haada loolu moo tax mu mais ayu baladin al baladul haram nga xam ne man daxalahu kaana amina arab yi ci seen bopp xamoon nañ ne kaaba gi boo ñëwoon ku rey sa bàyyi sax nga fekk ko ci kaaba gi doo ko laal lu dul mu génn foofu waaw kon ñoom xam nañ sanctuarité bërëb bi xam nañ sanctuarité jour bi mu jour tabaski xam nañ sanctuarité mois bi mu nekk muy mois wu dul xijja bi weeru tabaski loolu nag moo tax yonent mi alayhi salaam tàmbalee foofu allahu akbar man allama naas kan moo jàngal nit ñi huwa rasulullah sallallahu alayhi wa moo tax euh, euh, euh, mooy ki jàngal nit ñi gis nga dafa am ay approche xutba dafa am ay approche ak ay nit boo bëggee wax ak ñoom loo xam ne lu am solo la doo ñëw rek nga leen ko tëy noonu dóor mu dal bu ko defee ñii ñii wuñ xel nga wax ba pare gaay naan mais saa lu mu wax apparemment tàng na gis nañ ko mu mer ah, wax na ba sànni loxo yi mer na dem ah alors que loolu xoola yonent bi aleyhi salaatu salaam lañ def sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ayyuhan naas yaa ayyuhan naas eh, yéen nit ñi Allahu akbar ayyu yawmin ñu ne ko baladun haram fa ayyu shahrin haadaa ñu ne ko shahrun haram fa ayu yawmin eh, eh, baladin hada ñu ne ko baladun haram shahrun haram yawmun haram mu daal di commencer mooy ne yii de d'accord ngeen ci yéen ñépp d'accord ne lii lu ñu ormal la kenn amul droit bëttu ko léegi nag kaay nag ma yëgal leen nag benn affaire lu gën a loolu <laughs> waaw lu gën a loolu laa leen di xamal fa inna dimaakum yëg leen ne seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi wa araadakum ak seen der yi aleykum xaraam dafa xaraam ci yéen ka xurmati yawmikum hada comme bés bii ngeen xam ne yéen ñépp a d'accord ne yawmun xaraam la muy bésu tabaski ni mu nekkee gis nga ni ngeen ko ñoŋale ni nga xam ne noon ngeen koy préserver noonu la wu nekk lu buur yàlla wattu ah na yëg ne seen deret yeeg seen alal yeeg seen réputation yi moo raw fuuf ormaay loolu moo raw ormaay bés bii moo raw ormaay dëkk bii moo raw ormaay weeru dul xijja waaw ndax buur yàlla li mu bind nit ko ko ci gënal moo ko ci gënal laqad karram naa bani aadam waaw moo tax boroom bi ne laqad dëgg-dëgg waaw karam naa ñoo teral bani aadama doomu maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam waaw waaw mooy pour yonent bi alay saa saam wax leen yëgal leen ne ginnaaw bi ngeen xamee ñett yooyu xam leen ne gis ngeen seen réputation yi seen alalu bakkanu nit ñi seen alal yi seen réputation yi yi nga xam ne yéen mooy ci jaahiliya bari na fii ñoo xam ne dañu jàpp ne même bu dee ne euh, bon xam nañ ne bon lu précieux la mais ñoom ni ñu jàppe pré euh, euh, lu mu tudd précieux nu ngeen koy waxe mooy loo xam ne nafis waaw mooy loo xam ne lu gànjaru la bu ngeen jàppee ne lii vraiment lu ama am solo la waaw buñ ko tuddee ji loolu moom seen deret yee ko raw ñoo gën dëkk bi di Makka moo bi waaw muy dul xijja waaw <laughs> moo tax <laughs> moo tax ah, bu kenn jàppaar jàpp ne mooy li ñuy melale hmm? bu kenn foog na ne li ñuy melale muy bés yooyu weer wi ak dëkk bi moo gën a tedd liñ koy melal jamais liñ koy melal moo ëpp kaw fuuf comme que ñoom loolu lañu xamoon mu tàmbalee lool ak li nga xam ne sax na ci ñoom que ne lii moom c'est d'office mu xamal leen na nag yëg leen ne nag seen deret yeeg yooyu ko gën a tedd fopp fa buur yàlla allahu akbar allahu akbar waaw léegi nag mu teg ci dinañ ñëw ci xadiis Seydina Abu Bakra bi de hein insha kon xadiisu mawlaana ibn Abbaas nee na yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne fa aadaha miraaran nee na yonent mi alayhi salaatu salaam mbir mi ay yoon waaw xam nga mooy fa inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum mooy fii boo seetloo wuteeg xadiis bi ñu gisoon ci eh, xutbaab yawmun nahri mooy araad ci xadiis bii la ñëw fii foofu dañ ne woon ci la parce que da ciy duggaale mais fii moom da koo cité ne wa a'radakum ak seen réputation yi mooy lépp loo xam ne day yàq deru nit loo xam ne moo xam loo man loo koy wax loolu nag réputation ce n'est pas nit ki kese noonu moom waaw waaw mooy li jëm ci jëw tuutalaate yàq der waaye tamit boo yàqee deru doomam deram nga yàq waaw ndax deru waa ji nga yàq ba nga yàqee deru doom ji waaw xale yu reew yi kenn yaru leen ñii waaw xawma fan lañ génne kër wax wax lu la neex te li ngay wax c'est pas objectif mooy rek baayam manu la yar waaw jëwa ci gën a garaaw ñëw jëw lekk yàpp jàmbur ba doyal toog foog ne yaa ci nekk kon yëgleen leen ne kon loolu lépp dafa xaram te xam nga gis nga lii nii xam nga loolu lañ la wax keroog bi ñu ci xutba urana bi kënee nit ñi léegi ñun bari na ci ñun ñoo xam ne tàndaas bi arab yi amoon loolu lañ am mooy arabu jaahiliya yi mooy arab yi nga xam ne anté islamique avant l'islam di ñëw ak bi l'islam ñëwee ñi ne woon ci kufr niñ jàppe woon ne màkk moo gën a tedd bakkanu nit ñi bari na ñoo xam ne noonu lañ mel léegi bari na jullit ñoo xam ne noonu lañ mel moo tax dinañ xëy ñu ne bon en Afghanistan l'avion xawma de la coalition alan a bombardé un village bavure paf bavure waaw kan la metti ci ñun mais daa mel ni ñu déggee la romb noonu même hatta allahumma ighfir lahum warhamhum wa aafihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum yooyu daa yooyu sax même loolu suñu xel sax du ci dem suñuy mbokk jullit lañ ñu dóor leen bomb ci avion dël décimer village wala ñu bari faat ñu gis ko journal dañ koo miin ba dootuñu sax metti mooy ci décor bi la bokk quoi ci ci télé bi la bokk te bu loolu daanaka bu xewul sax ñu ne tey dara xewut mooy rey yi bu amut wal iyaadu billaah ay jullit lañ xattaa ñaanal leen yéggal ak yërmande sax bokkatul ci li nga xam ne moom lañuy boole ci suñuy suñuy doxali waaw ku nekk bala laa mbir a concerné mooy mu dal sa njaboot wala sa réew mi nga xam ne moom la la tubaab bi ceintureel ne yow bul génn fii fii nga yem keneen ki nekk ci sa wet même bu dee yéen a bokk làkk bu ngeen di wax comme que defal naa leen ab ab ab ab enclos laa leen dugal yéen ñépp Sénégal ma ma dugal leen ci enclos boo xam ne bu ndaw la tudde leen Sénégal ci biir enclos muy ngunu wala mbaarum xar waaw clôturer ko ab clôture ci biir loolu enclos boobu ñu def ci génn ci beneen enclos bu ndaw tudde ko Gambie ñu ne ñu nag léegi yëg leen ne yéen waa senegal ak yéen waa Gambie bokku ngeen waaw yéen ak waa Mali bokku ngeen même bu dee yéen a bokk sax du ngeen di wax bokku ngeen ndax man. defal naa leen ab clôture xamal leen ni fii ngeen yem mooy balaa kenn di indi ñëw rek mooy mbir mi dal sam réew wala ñi ci tane ñi nga xam ne sañoo tane mooy ñoom continent seenu continent la ñuy xool wala nit ka ban coul ban couleur la yor mooy al asabiya al fattaaka al qattaala waaw mooy ku nekk le communautarisme goo xamante ni gu yées yées nga xam ne mbir mi yow daal fekk mu ngi yow concerné laalul sa bu dee wolof nga sénégalais nga bu dee sa moom laa loolu wax naan moo tax nit dañ naan bousculade am na Makka Mina am na ay moor am na ñoo xam ne li seen première réaction mooy mbaa sénégalais bokku ci walla iyaadu billaah buñ nee ko noonoo finalement le ministère des affaires étrangères a communiqué que y aucun de ces Sénégalais on rend grâce à Dieu walla iyaadu billah loolu mooy mais léegi anat ñeneen dee nag est-ce que bakkanu sénégalais moo gën a tedd bakkanu pakistanais wala moo gën a tedd bakkanu français wala moo gën brésilien mais ñoom bu dee daam français yu ci faatu wala brésilien wala ay congolais yu ci faatu yow alhamdulilah quoi yow parce que sénégalais bokku ci gis nga gis nga gis nga gis nga colonisation ni mu yéese ci bopp dangay dem ba yow gis nga noonu nga bornee ciy xalaat noonu lañ la bornee ci wàllu économie ci wàllu yépp t'es jamais indépendant lu ne rek il faut sa maître defal la ko wala xalaat loo ko wala di la ngay defee ngir ñu man lii lañuy def ana kan la dal ci ñun ci suñu réew mi mooy loolu arab yi meloon jàpp ne màkk moo gën a tedd bakkalu nit fekk di leen songu di leen rey ci maali foro waaw loolu bari na ñoo xam ne léegi loolu lañ jàpp waaw moo tax kon yooyu yépp buñ dee yi gis mu nekk presque ay julliti ci ëpp yàlla na leen yàlla yërëm sax ñu bari duñu ko wax mel ni mbir mi concerné wu leen te yonent bi aleyhi salaatu waxoon na képp koo xam ne moom du préoccupé wu lii daal jullit ñi kooku bokkul ci man waaw kooku bokkul ci ñun. mooy gis nga esprit boobu la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon dajji moo tax moom la commencé moom la commencé moo tax ab sew sew la boo xam bu ama am solo la. pour yëgal leen ne lii ngeen jàpp ne moo màgg du jàpp ngeen ne dafa màgg yëg leen ne nag makka bakkanu doomu aadama bi moo gën a mag màgg makka moo gën a màgg ash-shahrul haram moo gën a màgg yawmu nahri moo gën a màgg yawmu arafa moo gën a màgg laylatul qadri doomu aadama bee gën a màgg yooyu yépp laylatul qadri li ko buur yàlla di teral pour lan la pour nit ñi la daf koo def ngir ngëneel gu mu defal nit ñi moo tax mu def loolu waaye ngëneel gu mu defal sangu nit ñi alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu ñu nit nañ fexe discours bii nañ ci génne yooyu ñu dajji ko ci suñu suñu xalaatin yi ak ni ñuy gise waaw bu ñu demee ba buñ déggee bakkan bu faatu ci maali foro mu naqare ñu lu ëpp bu ñu tojoon kaaba gi walla bu boobaa àgg nañ waaw affaire bi à vrai loolu la waaw loolu la mooy bu ñu bu bu bu mooy lépp xew Makka ci lu dul noonu gis nga jullit ñépp lay naqari te moo yey mu naqari leen loolooy li jaalu mu naqari leen waaye nag lu raw loolu lañu waroon a gën a naqarlu bu dee benn bakkanu jullit kese dañ koo faat ci maali for ci loo xam ne du yoon waaye nag fekk àgguñ fii ah nañu xool rek est-ce que ñun eh, li ñuy prétendre kon ñun est-ce que ñun duñu nekk ñoo xam ne on est des prétentieux ñoo xam ne dañuy wootewu loo xamante ne nii xaajuñu koo jege wallahi loolu moo fi am koo gis muy muy muy muy muy muy muy pompé ka wax yoo xam ne <laughs> moo tax gis nga xadiis yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam laa yu'minu ahadukum hatta ci yéen dëgg dëgg gëm fekk bëggalul mbokku jullitam li nga xam ne moom la bëggal boppam <laughs> loolu loolu c'est pas xam nga xadis la bu siiw ah bari na <laughs> loolu loolu loolu gàndum dara yàlla laa <laughs> ilaha illa bëggal kan sa mbokkum jullit li nga bëggal sa bopp loolu bariwul ñu ko mel de wa qalilun maahum ñooñu bariwuñu am te xam nga boo gisee alquran naan wa qalilun min ay ash-shakur wa qalilun ñu néew min ibadiya ci sama jaam yi man sama borom man borom bi man borom bi wa qalilun ñu néew min ibadiya ci sama jaam yi shakur ñooy ñi nga xam ne ñooy dëgg-dëgg cantaak ñooy cantaakoon ñooy ñooy sant dëgg-dëgg buur yàlla ak ñoo néew parce que ñiy sant shakur <laughs> shakur du shaakir de buur yàlla defal la xéewal nga ne alhamdulilah sant ki du loolu kese de mais sakuur xam nga lan moo tax mbir mi jib mbir mi jafe mooy ne nit ki balaa àgg darajaay sakuur xam nga mooy lan mooy ne affaire bi daa war a lii moo war a nekk lii la war a mel waxuma loo xam ne xam na ko mais melul noonu ba pare di ko wootew waaw gaa yi nga xam ne yu ñoom dañoo bëgg an yuhmadu bima lam yaf'alu ñu leen di tagg ci loo xam ne defuñu ko ma duñu ko def kenn du leen tagg ci loo xam ne àggu ngeen fa ku melul nii moom bu yoboo nga éliminer sa bopp ci shakur boo bokkoo shakur mooy pour nit ki nekk shakur mooy il faut mu àgg foo xam ne bépp pour xéewal bu borom bi subhaanahu wa taala jaamam ak jaam boobu ku man di doon ku waaji man ku jaam boobu man di doon ak dëkk réew bu man di ne gox bu man di ne suuf su man du ne asamaan su ko mën di tiim ju ne il faut man àgg ci darajaay ku yàlla xéewale ak ku man di doon xéewalam googu ma xam ne yàlla buur yàlla xéewal na ñoom diw wala diw ma kontaan ci ba li sant yàlla comme si xewal jooju man la daloon même bu dee maa ngi ci pauvreté aw ma sax lu ma añee waaye ma xam ne ñoom diw de buur yàlla defal na leen bu rëy ma kontaan ci mel ni ku ma gis jàpp ne man mii la affaire bi dal xam nga ne lii yombul lii nag ku àgg fii kooku mooy sakuur ku fa àggul nag bàyyil sa wax yi te nga ñaan buur yàlla mu boole la ci sakuur def la sakuur sa waay waaw loolu la de ku fi àggul te lii xam nga ne lii nii nii nii nii lii nii nii man de neew ma amul de mais man de gisuma waaw neew ma amul de mais man maa ko gisul waaw mooy du ay ay ay ay ay mahabba sélectif yooyu de nga xam ne yow na ngay sélectionner ñan ngay bëgg ak ñan ngay merek selon sax li leen yàlla di jox déedéet mooy ñépp ngay yemale ku yàlla defal xéewal dangay kontaana kontaan ba di ko ci sant comme si yow la daloon même bu dee ne jamono ji nga koy def yaa ngi ci metti yu metti di jànkonteeg ay xat-xat yu tar waaye nga sant yàlla ndax xéewal de dal na benn jaamam boo xamante ne ndeysaan télé bi laa ubbe rek gis ñu naan Australie am na ñoo xam ne ndeysaan hein ñoom day inondation lañ amoon fan yële mu mu sonal leen lool buur yàlla teggil na leen loolu